لنا حبل من الأرض للسماء nuux alayhi salaam baayam mooy laamak laamak doomu matu shalax la matu shalax doomu idris alayhi salaam doomu yaarad doomu mahlail doomu qaynaan doomu anuush doomu chiith alayhi salaam doomu adam alayhi salaam jële nañu ci ibn xibbaan rahimahullah mu wax ne abu umaama radiallahu anhu wax na ne bi ñu laajee yonant bi sallallahu alayhi wa sallam ñaata at moo dox diggante nuux alayhi ak aadama alayhi salaam dafa wax ne fukki siècle siècle bu ne téeméeri at nit ñu njëkk ña mbokk yi dañu daan dund ay siècle yu baree bare loolu li muy tekki mooy nuux alayhi ak aadama alayhi ay junniy at dox na seen diggante nuux alayhi mbokk yi borom bi subhaanahu wa mu ngi ko yónni ci jamono joo xam ne réer ak moy yàlla dafa tasaaroo ci atti li nit ñi daan jaamu mooy ay xërëm ak ay buur yu jeng yàlla yónni yonentam nuux alayhi salaam ngir yërmande ci nit ñi dañuy wax ne nuux alayhi salaam mooy yonent bi yàlla njëkk a yónni ci nit ñi ci kaw suuf wax jooju li muy tekki mooy ne adama alayhi salaam ak chiith alayhi salaam ak idris alayhi salaam ñu ñetti yonent yi jiitu nuux alayhi salaam ñoom ñëpp ci seen njaboot lañu leen yónni nuux alayhi yàlla mu ngi ko yónni ci xeet wu ñuy wax xeetu raasib ibnu jarir rahimahullah nee na jële nañ ci ibnu abbas radiallahu anhu mu wax nuux alayhi bi ko yàlla di yónni mu ngi am ñeenti téeméeri at ak ñaar fukk 420 ans alquranul karim andi na ay yoon yu bari xew-xew yu dox diggante nuuhu alayhi ak nitam ña ak noonoo gi ñu ko doon noonoo ñoom nitam ña waaye itam ndam la nga xam ne yàlla jox na ko nuuhu alayhi ca seen kaw moom ak ñi ko gëmoon te ànd ak moom alquran daf ñuy nettali la nitu nuuhu alayhi salaam ya daan wax wa qaalu laa tadarunna aalihatakum wala tadarunna waddan wala suwaacan wala yaxuuta wa yaxuuqa wa nasra tey wax naan bu leen bàyyi seen yàlla bu leen bàyyi wudd mbaa suwaac ak yaxuusa ak yaxuuqa ak nasra ibnu abbas radiallahu anhu dafay wax ne tur yooyu ñu dégg ci laaye ji seeni boroom ay nit ñu baax lañu woon ñu bokkoon ci xeetu nuux alayhi salaam ba ñu faatoo iblis digal nit ña ñu yett ay xërëm yu leen di jëmmal kenn ku ne ci ñoom ñu jox ko sawtu bu ñu ca noppee ñu def ko seen bërëb ya ñu daan daje loolu pexeem la woon ndax ndànk-ndànk la la iblis di yóbbu ci ak mooy yàlla ca njëlbéen la kenn daawul jaamu xërëm yooyu ña leen yettoon bi ñu génnee àddina ca la leen nit ña tàmbalee def ay yàlla ñoom xërëm yooyu ñu yettoon di leen jaam ginnaaw xeetu nuux alayhi salaam ibnu abbas nee na araab yi jëloon nañu xërëm yooyu di leen jaamu ñoom itam muy wudd ak suwaax ak yaxuuth ak yaxuuq ak nasra boroom bi subhanahu wa taala dafay fàttali ne nuux alayhi salaam ñaax na aw nitam ci ngëm yàlla woo leen ci wetal yàlla ci anam gune muy guddi di bëccëg di ci lu nëbb am lu feeñ xupp na leen ci mbugalu yàlla bégal na leen ci terangay aljan waaye terewul ñu wéy di mooy yàlla ak di ko bokkaale yamuñu ca ñuy noonoo seenub yonent Nuux alayhi ak ñi ànd ak moom te ñi àndoon ak moom ñooy ña gën a néew doole ndax ñoom ñooy ñi gëmoon Nuux alayhi salaam ànd ak moom kilifa ya boroom alal ya ak boroom daraja ya yëpp dañoo weddi woon Nuux alayhi teg ca di ko tuutal di ko tuumaal moom ak ñi mu àndal di leen doyadal ak di leen xoqatal daf ñuy nettali fa qaala almalau alladina kafaru min qawmihi ma naraaka illa basharan mithlana wa ma naraaka ittabaak wa ma naraaka ittabaaka illa alladina hum araadiluna baadiya alra'yi wa ma nara lakum alayna min fadlin bal nazunnukum kaadibin ña ay kilifa ci aw nitam te weddi ne ko xoole wunu la ludul ngay kenn rekk ci nun maanaam tëwulooñu te it gisuñu ci ñi la topp ñu dul ñi gën a suufe ci nun te di lu yomb gis te ëppale wun nu dara te sax am na nu njort ci ne ay fenkat ngeen allahu akbar nuux alayhi diir bi mu taxaw di ko woo aw xeetam mbokk yi ci yoonu yàlla diir la bu yàgg yàlla dafay wax ci alquranul karim wa laqad arsalna nuuxan ila qawmihi fa labitha fihim alfa sanatin illa xamsina aama illa xamsiina aaman fa axadahum tuufaanu wa hum zalimun yónni woon nanu nuux ca aw nitam mu sax fa ñoom junni at yu yées juróom fukk mbënn ma daal leen di mëdd ba ñu tooñ diir bu yàgg boobu nuux alayhi toog di woo xeetam mbokk yi terewul aw nitam ña wëy di ko teg xeetu fitna bu nekk bi loolu amee yàlla wax ak nuux alayhi salaam ngir dalal ko xamal ko ne ko kenn dootul gëm ci saw nit lu dul ña a gëm ba noppi kon bul jàq ca la ñuy def sadaqallahu alazim yàlla teg ca jox nuux alayhi salaam ndigal ak xabaar bu rëy ne ko defaral gaal ci sunu càmm ak sunu ndigal te bul waxanteeti ak man ci mbirum ñiy tooñ ñoom dañu leen di labal sadaqallahu alazim boroom xam-xam yi mbokk yi dañuy wax ne bi yàlla joxe nuux alayhi salaam ndigal ci mu defar gaal gi daf ko jox tegtal ci banti garab yi nga xam ne ñooy defar gaal googu nuux alayhi salaam jëmbat garab yooyu xaar lu tolloog diirub téeméeri at di cent ans mu door leen a dagg bi mu leen daggee itam yatt gi mu doon yatt banti garab yooya jël na diirub ñeent fukki at di quarante ans ñaar yooyu boo ko boolee di cent quarante al imam xasanul basri rahimahullah dafay wax ne guddaayu gaal ga nuux alayhi doon yat toll na ci juróom téeméeri mètre yu manqué tuuti un peu de trois cents mètres de long yaatuwaay ga toll ci téeméer ak juróom fukki meetar yu manqué tuuti un de cent cinquante mètres de large kawewaayu gaal ga toll ci fukki meetar ak juróom yu manqué tuuti un peu moins de quinze mbokk yi lii mooy jëmmu gaal ga nga xam ni nuux alayhi salaam tabax na ko ci ndigalu borom subhanahu wa bi loolu amee nuux alayhi salaam daal di seddale gaal ga ci ñetti dëkkuwaay suuf gi mu féetale fa jur gi ak bàyyi may digg gi mu féetale fa nit ñi kaw gi mu féetale fa njanaaw yi boole ko kaw gi ñu ne ko ràpp upp ba mu noppee ca loola nuux alayhi salaam mbokk yi ñaan boroomam subhaanahu wa taala ko yow sama borom bul bàyyi ci kaw suuf si benn yéefar bu koy dëkk sadaqallahu alazim borom bi subhaanahu wa taala mbokk yi nangul nuux alayhi salaam ñaanam googu teg ca xamal ko ne ko bu dogalam wàcce muy dogal goo xam ne mbugal mu tar moo cay topp na jël ci xeeti jur gi bàyyi may ak njanaaw gi fu nekk ñaari mbindeef benn góor ak benn jigéen loolu itam mu def ko ci gàncax gi ak ci lépp luy dund boole ca ñi ko gëmoon ci nit ñi ca àndoon ak moom xatta ida jaa amruna wa faara tanuuru qul naxmil fiha min kullin zawjayn ithnayni wa ahlaka illa man sabaq wa ahlaka illa man sabaqa alayhi alqawlu wa man aman wa ma amana aku illa qalil ba sunu ndigal accès ndox ma di ballee fu ne nu wax nun yàlla ne defal ci gaal gi ci xeet wu nekk ñaar góor ak jigéen ak sa njaboot ba mu des ña dogal ba xas dal maanaam ña wetti dugal ca it ña gëm te lim bu néew rekk a gëm keroog ba dogal la wàcce nu alayhi dugal ca gaal ga lépp lu ko boroomam waxoon na mu ko ko waxe woon itam yàlla dafa jox ndigal asamaan keroog mbokk yi ak suuf ñu génnee seenum ndox addina si yépp ak li fi nekkoon diig ca biir mbënn mu tar ba mu des nuux alayhi salaam ak ña mu àndaloon ca gaal doomu nuux alayhi salaam ak soxnaam ca ña yàlla labal ca mbënn ma la ñu bokk ànd ak li ñuy jege nuux alayhi ndax ca ña weddi yàlla la ñu bokk bi nga xamee ni mbënd mi lekk na lépp lu nekkoon ci kaw suuf borom bi subhaanahu wa taala daal jox ndigal asamaan mu téye ndox ma mu doon sotti mu jox ndigal suuf mu naan ndox ma newoon ci kaw allahu akbar nuux alayhi salaam ak ñamu àndaloon ca gaal ga ña nga teere ci montagne wu ñuy wax aljuudi ca Irak lépp lu nekkoon ca gaal ga daal wàcc mucc nuux alayhi salaam mbokk yi ma nga àndoon keroog ak ñett ci ay doomam kenn ki mooy saam ka topp di haam ka mujj di yaafi yàlla na yàlla xiir ñu ci jikkoy muñ ni mu ko defale woon yonentam nuux alayhi salaam allahumma amin di leen dig daje ci beneen jotaay incha allah yaa muqallibal quluubi thabbit quluubana ala diinik allahumma salli wa sallim wa zid wa barik الأنبياء هم الأمناء حبل من الأرض للسماء مبشرين ومنذرين مبشرين